allahu akbar léegi bu lool amee kon ah ñi fi des mooy poufias yi ah ñi nga xam ne tekkiwuñu dara yàqu ci bépp domaine nag nga xamante ne abadatu anfusihim lañ ay jaamu seen bakkan lañu lépp lu ñu leen seen bakkan ñor di moom la ñuy topp waaw ñooñ ñooy xusaala xusaala aw xufaala shakk la ci kenn ci raawi yi allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah wala rek l'imam euh, al-hafiz ibn hajar ne yahtamilu shakk wa yahtamilu tanwiya man na nekk na sikki sàkk la wala muy euh, mooy beneen bi rek mooy ndax mooy li gën a yiis rek waaw kene bii wala bii rek waaw xusaalatu sha'ir aw tamr mooy la yàqu la baaxut la nga xam ne moom la ñuy sànni ci gubu euh, ak pepp dugub orge bi wala tàndarma lañ ciy sànni nga xam ne kenn du ko jëfandikoo man na nekk ne sikki sàkka la wala muy ñaar yëpp rek mooy la ca loo jël rek la ca bon allahu akbar loolu de lu yéeme la waaw moo tax nit ñi dañuy tànn mooy boo yoreeb ceeb ah di tànn lu bon li ngay jël yi yàqu yeeg yooyu après ñoom ngay jël sànni waaw ñu bon ñooñ nag ñooy des allahu akbar gis nga bu ñu tamilee tame tami tami benn kii nga jël tami ab lay ab lay ab ab ab ab tami di tami dara nii wala nga jël sa gerte caaf daal di koy lakk amer <laughs> caaf ji <laughs> waaw eh? di ko bees def ko pare daal di koy kii boxom ko yóbbu dem ci ngelaw li di ko bees ngir ngelaw li ëpp li nga xamante ne mooy bëggoo ko ci ak xollit yu baaxul yeeg ak yooyu yëpp mu war di jaar nee ngelaw yi yóbbu ko nee nga céegeet loolu mooy xusxaala nag ci lépp allahu akbar loolu la la hawla wala quwwata illa billah imam al mu ne wa wajadtu li ne dañ ci hadith bu mel ni lu koy gën a mel ni lu koy témoigner moom rek doy na min riwayatil fazariya imraatu umar mu ne ci riwaaya al fazariya bi soxnaay umar radiyallahu anil jami ci bi lafzi ci kaddu tadhabuna al khayra tuzi tadhabun al khayru fal khayr hatta la yabqa minkum illa huthalaka huthalati at-tamr yanzu ba'dahum ala ba'd an-nazw wal ma'z allahu akbar allahu akbar allahumma sallim mu ne dañuy dem yoneen saa salaam mu ne gaay dañuy dem moo ñu baax ñi way dañuy dem tadhabun di ngeen dem alxayra fa alxayra ki gën topp ki gën ki gën topp ki baax ñuy dem di dem di dem di faatu di faatu li faatu ba mu des gaa yi nga xam ne nag ñooy saama yiis yi nag allahu akbar waaw saama yiis yi ñoo fiy des te xam nga am saama yiis am saama yiis waaw bu fi desee moom noo foog waaw hein nan lay liggéey ñuy sotewante ci seen kaw waaw comme li nga xamante ne nii noonu la rab yi waaw waaw di tëbu di tëbuwante mooy taxaaruj ba ja taxaarajuuna waaw waaw gis nga arab bu la nee nasa sawru mooy wasaba ala unsaahu lil fis lil sifaat waaw allahu akbar mooy rek ni nga xamante ne noonu lay tëboo ah am xar ni muy tëboo meneen xar mi ñu bon ñi nga xam ne ñoo fi des noonu lañ fiy nekk mooy en seen àddina lépp lenn la seen àddina c'est pas compliqué bu ñu satisfaire seen plaisir animalier yi pour ñoom léegi c'est bon ci loolu loolu mooy li nga xamante ni looloo leen di yëngal waaw allahu akbar lekk lu neex naan lu neex sëy pëy ji ak sol lu rafet ak yooyu jeex na ak di noos nekk ay mutrafuna ci kaw suuf kon yeneen saa same tazhabun al xayru fal xayr hatta la yabqa minkum illa xusaala lu dul cox ba xetteex ba nga xam ne kenn bu kenn doyewul dara wala la salte ci lu nekk li nit ñuy faas di comme bu tàndarma yanzu ba'duhum ala ba'd an-nazwa al-ma'z di tëbuwante di sëy ci seen biir comme ni nga xamante ne euh, bëy bi noonu lay tëboo bu amee plaisir euh, bu bëggee sëy bëy bu jigéen bi mu ne loolu axrajahu Abu Sa'id ibn Yunus ci taarixu Misr moo ko soloo Allahu akbar Allahu akbar waaw mu ne walaysa fii tasrihun bi raf'i lakin lahu hukmul marfu' mu ne lii hadis bii nii waxul ne yonent saa salaam waaye xam nga ne loolu daa yor àttee lu yonent saa salaam ndax saxaaba yi nekkuñu woon di waxante ci li nga xamante ne mooy ah, man jàpp naa je faut que je yaakaar que déedéet waaw. te hadisu mel nii al imaam al Bukhari indi na beneen ci kitaabul ilm eh, mooy xadiis tamit bu buy wax lu mel nii boo xam ne imaam alxam naa jar gisuma tudd ko mais bu am solo la te pourtant romboon na mu saraat xadiis boo xam ne soit ci Abdallah ibn Amr wala Abdallah ibn Umar ndax noonu la ko wax kitaabu salaa baabu tashbiik al asaabi' fi al masjid wa ghayrihi foofu la ko imaamul Buxaari imaam Muslim indi ko al imaam Abu Daawuda ak seen sëriñ ñoom ñaar imaam Ahmad moo ko solal ak imaam Ibn Maaja waaw imaam Ibn Amr yenn yi dana Abdallah Ibn Amr la waaw nee na imaamul Buxaari mu ngi ko ni foofu mu ne Yonent bi alayhi salaatu salaam dafa wax yaa Abdallah Ibn Amr Ibn Amr kayfa bika idaa baqiyat fii xusaalatin mina nnaasi bi haadaa <laughs> ne ko Abdallah Ibn Amr nan ngay def bu dee da defe desee gaa yoo xamante ne nga nekk ci biir ñoo xamante ne mooy la gën a yées ci xeet wi waaw nan ngay def am na beneen riwaay boo xamante ne nii imaam Abu Dawud moom ni mu ko ëndee Seydina Abdallah ibn Amr dane radiyallahu anhu mu ne yeneen ci saab saab dane kayfa bikum wa bi zamanin aw yusiku an yatiya zamanun yugarbalu nnaasu fiihi garbala tabqa xusaalatun min annaas qad marijat uhuuduhum wa amaanaatuhum waxtalafuu fakaanuu hakazaa wa shabbaka bayna asaabi'ihi faqaaluu wa kayfa binaa yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala ta'xuzuuna maa ta'rifuun wa tadaruuna maa tunkiruun wa tuqbiluuna ala amri xaassatikum wa tadaruuna amra ammatikum allah allah sayyidina abdallah ibn amr radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam dañ ne waaye ana nan ngeen di doxal ak nu ngeen di def bu dee ne jamono joo xam ne daa xew wala léegi mu ñëw jamono joo xam ne yu garbalu naas mooy dañ leen di tamiser mooy comme ni ngay lay sab lay sab tami sab tami ah maire bi ni muy kii di tami yoo xam ne daa bëgg ah óor bi óor bi des ah, ki nga xam daa yor gerte daal di koy euh, bëgg euh, nooflaay gerte nooflaay ah, yaa xam nga boobu yéen ñii lekk kere <laughs> wala di ñuy def ay li nga xamante ne mooy ay ñoom ñu ngi ñoomin dalin <laughs> ak yooyu daal yéex a yaama ko gën a xam nga xam da ngay dëbb gerte gi après nag nga koy nga koy ba mu wow ba wow nga koy kii di ko tamit ngir ah uur bi mooy yooyu saw saw yooyu di nekk nga xam ne manula jàll ci kii bi tamit bi da koy téye après da nga koy da koy lay teg da koy kii teg ko fële léeg-léeg da koy sànni wala mu def ci leneen noonu ngay jëlee tamit bi di def noonu mu ne nit ñi noonu la leen borom bi di def ci misaal walillahi masalul a'la mooy ñu baax ñi lay lay lay lay génn ci nit ñi par kenn kenn comme ni tami bi di génnee li baax li euh, ndaw si wala kiy tami soxla walla waa ji génne uur yéeg yu baaxul yi mu teg nee mu ne yu xarbalu naas fii xarbala noonu la leen borom bi di suturee ñu baax ñi bàyyi leen ñu gën a arzalahum ñi gën a doyadi ci ñoom ñi gën a yées ci ñoom la hawla wala quwwata illa billah bu ko defee nag talqa xusaalatun min an-naas qad marijat uhuduhum wa amaanatuhum mu def nag ay gaa yoo xam ne du ñu baax waaw ñoo gën a yiis lépp lépp loo yor rek li ci gën a yiis li ci gën a bon ñoom ñoo fiy des ci nit ñi nag nga xam ne qad marijat uhuduhum gis nga seen euh, pacte bu ñu la joxee pacte wala seen kàddu wala nga am ak ñoom accord wala dara nii wala ngeen am lu yeen rendez-vous wala yu mel noonu mais ça ne sert à rien dafa jaxasoo ba pare wa qalla al biha ak niiw koo gis muy matal kóllëre boo ko joxeek moom wala dara yu mel ni yooyu wa amaanaatuhum seeni kóolite yow boo fi wóoloo kenn moom en ba nga waxeek moom la la tàmbalee boobu ne yéene woon ne da trahir te dara ñëwagul seen lépp a yàqu waxtalafu ñu wute nag ci seen mbir fa kaanu hakada nee na ñu mel nii mooy fa shabbaka yoneen saa salaam jël loxo yi baaraam yi roofalante loolu mooy tashbik waaw tashbik dugalante roofalante loxo yi bayna asaabi'i fa qaalu léegi mooy noonu la ñuy mbon dañuy nekk ci mbon jaxasoo ci noonu la ñuy jaxasoowe ñépp ay trahir man ak trahir yu man kese presque ñoo fi nekk doo xaw a am confiance ci kenn Abdullah lu dul mu trahir la nee naa ki ci gine yiis mooy kiy jàngale diine ak ki nga xam ne ci xam ci wàllu diine lay jaar ngir dëbbale liñ jaar ngir béjjën la kooku moo gën a yiis parce que dafa jël lu kawe lu mag mu koy jënd araba hadha al mu koy jënde gaar gaar lu jege nga xam ne du dara mataa al xayaati dunya poñeetum àddina la rek waaw zabat la waaw mu nekk ci kaw ndox bu ndox mi sàmbaraawee bu yàggee day naaw dem waaye loolu mu jël loolu jaral ko mu jaay diineem yabi'u diinahu bi 'aradin min ad-dunya qalil waaw noonu la ñuy am na benn riwaay imaam al euh, kii Sayyidina Abdullah ibn Amr dane man bi yoneen saa salaam waxee lool fekk saxaaba yi ñun ñépp a nekkoon nee fa qumtu ilayhi ba léegi imaam Abu Daawud moo indi lool da leen dajale ñaari xadiis yooyu da leen a rangale waaw bi mu indee bii ñu nekk bi ci tegu dane xam nga fi bi di nekk ni dane fa qaalu saxaaba yi ne ko waa yoneen saa salaam wa kayfa waa yoneen saa salaam boobaa ñun lu ñuy def mooy lan dañuy lan dañuy conseiller ndax xam nañ ne jamono yooyu sa conseil kese moo ñu ci ak sam njàngale kese moo ñu mën a waaye yeneen saa sax loo ñuy rëccal loo loo ñuy conseillé lan nga ñuy laaj biir bu yàlla defee ci ñun ñu fekk jamono joojee waaye yonent waaye saa saab yàgg naa laa waxul ak saxaaba yi kese xeetam lay waxal ilaa yawmiddiin mooy yonent aaxiru zamaan salawaatullahi wa salaamu alayhi mooy ki mujj ku yàlla yónni kon waxul ak ñi nga xamante ne ñooy ñee kese waaye ci seen gannaaw à moom ñun ñépp ana nan la ñuy doxale bi léegi ñooñu laajal laaj yi war ñun bu doon ñun moom nañ ko noppi sax nañu ko tàyyi sax di di comparer quoi wal iyaazu billah nee na bi yeneen saa salaam bi mu waxee nii hé gaay ñii ñoo fii des ba pare niis daal di roofale loxoom yi ne noonu la ñuy mel ci mbon duggante rek lépp ñëpp ay trahir man lañ rek ay dëbbkatul njaa kese ay dóorkatu martu kese daanaka koo ci gën yaakaar fala sa tas yaakaar gi di gën a day rëy nee na bi ci beneen waaye mu ne fa qumtu ilay yeneen saa sax ba mu waxee loolu damaa jóg man fi ma nekk man Abdallah ibn Amr ci mbooloo saxaaba yi fekk si ko fa qultu ma ne ko waaye yeneen saa sax kayfa af'alu 'inda dhalik allah waaw ndax bii riwaay bi dane bayna mi ngi ko tàmbalee baynama nahnu hawla rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam iz dhakara al fitna fa qaala idaa ra'aytumu nnaasa qad marijat uhuduhum wa xaffat amaanaatuhum wa kaanuu hakazaa wa shabbaka bayna asaabi'ihi nee na dañoo ne woon wër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom bu ñu doon toog dañ doon wër xalqa lañ doon def waaw tax de bi même ma room xam-xam ci moom lañ ko royee xalaqaatu zikr wala xalaqaatu al-ilm waaw xam ne ro mooy wër boobu ñuy def cercle boobu ñuy def. ñeen ne woon nag ak yonent bi alayhi salaam mu tudd fitna ji mu ne bu ngeen gisee nit ñi seen seeni pat amatul njariñ di ko matal néew ak seeni wax ak seeni kóllëre ñu mel ni ñoom ñépp roofalante baaraamam yi nee mu jóg man ibnu abd abdallah ibn amr radiyallahu anhu mu ñëw ba ci leen saasam ne ko waa kayfa af'alu 'inda dhalik ja'alani allahu fidak ne ko waaye leen saasanam waa lan naa def mu booba yal na borom bi def man lépp lu la nar a laal yonent bi ay saasaam lu dul noonu yal na ma borom bi def mu dal ci man te bala jënd naa la sama bopp bu jaroon man na ibnu amr sama bakkan naaw ngir yow yonent saa salaam nga continuer nekk dal def naa ngir lool qaala yonent salaam ne ilzam ilzam baytak taqool wamlik alayka lisaanak sa làmmiñ na ko garder na nga ko moomal sa bopp akbar wa xud bima ta'rif gis nga diine ji lépp loo ciy def na nekk loo xam ne loo xam fu leer ci alquran ak sama sunna la loolu mooy ma taarif wa dama yi nga xam ne xamoo ko ci diine kii nag ku xam lay waxal parce que ki xamante ne ràññeewul kooku boo ko manoo ko ne yow léegi jëlal euh, ma taarif quoi la xam bu boobaa moom li ko war mooy mooy mu xallil ama bi ku ragal yàlla koo xam ne gis na ni ñëpp moo ci gën ragal yàlla te gis na ne du wax ay waxu kasaw kasaw yeeg yi nga xamante ni lépp ay affaire caaxaan la ak folklore que mu gis mu dañ ci yooyu yépp ba pare ñu xame ko lépp lu jëm ci diine kese ak xam-xam kese na fexe topp kooku bu boobaa lu mu def defal yow bu dee daa def lu ën juumte nga dugg ci parc amoo conseillé wu xam leneen ginnaaw bu dee am nañu la conseillé ñu xam te ragal yàlla te comme que léegi foofu jamono ji jooju lépp jaxasoo te mooy ñun dañ koy dund mooy la waaw boo toppee ko même bu juumee nga juum garaawul parce que yow amoo ràññee mais ki xam na nga def li nga xam ne moom nga xam ci diine ku fi indi yu tumurànke yi iyyaakum wa muhdathaatil umuur la yeneen saa saa waxoon maa ngi leen di mooy tëddakuloo les innovations en religion en matière de religion bid'a yi waaw ko dugal ko ci cadre yi jullit ak ci njëfu yoo xamante ni nii génnewut fenn lu dul ci seen mukk yi ñuy jaay waane waaw gars yi dañ koy boole ci ci ci ci ci calendrier bi ba da nga jàpp da ngay jëfam ne lii moo ma sa xew ndeke bi mu xewee yàggul yow sax yaa ko mag waaw gis nga ñoom kër gi ñuy woote woo eh, boo demee vingt ans ci ginnaaw ña fa ne woon xamuñ bu woon boo leen dekkiloon lii ñuy nekke yu bari yi ñu nekke léegi ñoom xamuñu ko woon ndax doonuñu ko woon def bokku ci woon kon yii fu mu jóge dañ koo créer iyyakum wa muhdathatil umur kon ilzam baytak takkool ak sa waaw bul def lu xew nga dem lu yëg mu ngi yëg ci génn yor sa daal la rek fu nekk nga jaar fa cambal cambal déet loolu du la tax a baax loolu baaxut waaw da ngay téye sa bopp yow wax naa léegi ñun te yeneen saa salamoo ñu ko gën a xam bay baytak tekkewul nekkal sa kër waaye ubbi sa kër ci lépp luy nouvelle technologie yi télé yeeg site yu bon yeeg lépp yow génnoo mais yow ci léeg sax ci génn la tane yow waaw yow moom toppal fee xam nga ne bu yoneen saa salaam bu laan ilzam baytak mooy takkool ak sa kër te di fa def jaamu yàlla tam moytu lépp loo xamante ne sa biir kër mën na laa yàq xam nga ne loolu la ñuy wax waaye sinon caaxaan baaxut loolu xanaa kon ku mu neex nga wax lu la soob way <laughs> ilzam baytak takkoo ak sa kër te lépp luy dugal fitna sa kër nanga ko tëj ngir nga deseeg sa borom waaw lii nag <laughs> moom mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di wax leen neen ilzam ne ko ilzam baytak allah allah allah qulu allah allah wamlik alayka lisaanak salaam nañ nanga ko téye gis nga boo dof dof loo lu xew nga bëgg cee wax téye salaam nañ nag bind ci la am na ñoo xam ne parce que kii man bu ma naan dégg naa Imaam An-Nawawi wax de toute façon mooy dama koo liir waaw mais mooy wax na waaw parce que bi li mu bind bàyyi mu authentique liiwu déwgu mooy wax na waaw moo tax Seydina Abdullah ibn Amr te lool li koy wane parce que nit tàmbalal sa bopp li waxoon radiyallahu anhu idha istata'ta an la tuharrika ra'saka illa bi sunna fasna allah mu ne gis nga boo manee kene yow jàmbi doo yëngal sa bopp sax lu buñ la laajee waa sëñ bi wala yow diw waa lu tax nga yëngal sa bopp nga ne parce que yonent bi alayhi salaam ci jamono ji mel nii dafa mas a toog toog nu mel nii daal di yëngal boppam moo tax mu yëngal sa bopp xam nga ki ki bàyyi xel loolu yaakaar nga ne dina rey sunna su leer nañña wa yàlla tere farata ak di soofantal lu yonent bi alayhi salaam nee woon mukk kon nag ñun ñooñ ñooy suñuy royukaay wax ñooyu moo ñi ñuy jariñ ida istata'ta an la tuharrik ra'saka illa bi sunna fasna' allah radiyallahu an sufyan ibn sa'id ath-thawri radiyallahu anhu waaw mooy li ma wax nii que ne man nga ne diw dégg te pourtant imaamu Nawawi fan laa koy dégg mais gis naa mu li man dégg moo tax dégg naa keroog imaamu Nawawi di wax daal azkaar saa ah, yow da nga koo dégg loolu waxi dof la mooy koo xam ne jàpp na ne moom daa kolewu wala xale la wala ku dul xalaat que kàddu yi moom amuñu benn sens waaw mooy kàddu yi ni nga ko waxee rek noonu kese lañ ko mën a dégg quoi comme que nee na dégg kon yow da ngaa ne da ngaa dégg imaamu Nawawi kooku dama naan la kooku daa mu xel waaw Seydina Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu ci ghazwatu Dhaat as-Salaasil <laughs> fay loo koy xoore ghazwatu zaati salaasil galan ma la ghazwatu ma ne la zaati salaasil ab xare la boo xam ne bon sariya la mais comme ghazwatu Mu'ta Mu'ta tamit sariya la mais ñaar yooyu dafa si dañu siiw ñu naan leen ghazwa même bu dee ne ghazwa mooy bu yonent bi alayhi salaam fekke sariya ci jargon bi nga xam ne mooy kii mooy boo xam ne dafa yónnee ab expédition moom demul mu jiitaloon ci Seydina Amr ibn al-As radiyallahu anhu maay boo ci gàttal mu ngi ci siira bi yaataloon nañ ko léegi <laughs> euh, mu jiite woon te ñi mu jiite woon armée bi moo ko jiite woon bokk na ci ñëw Seydina Abu Bakr Seydina Omar Seydina jarrah radiyallahu anil jami' bi xam ne après yoneen saa sam da ko yónni renfort mu ñëw mais nekk dugg ci euh, armée bi nga xam ne Seydina Amr ibn al-As Abdallah mi ñu indil nettali bi radiyallahu anhuma moom moo jiitoon armée bi waaw keroog bi nga xamante ne ci lañ nekk noonu ci euh, dem ci ghazwatu zaati salaasil mu seddoon guy ci guddi gi saxaaba yam àndaloon radiyallahu anhum bëgg taal ngir jaaru waaye jullit amul man daal je fais comme je veux voilà ku d'accord d'accord na ku d'accordul sama yoon newu ci waaw je ne rends à personne samay sama yoon newul ci ket déedéet loolu du jullit rawatina ñoo xamante ne da ngeen génn moo tax yeneen saa salaam saa bu ma see yónnee nit dina def kenn mu ji mu nekk seen jiit te comme que Abdallah ibn Amr moo jiite woon te ñi ko gën mu ngi fi Abu Bakar ci biir mbooloo mi Seydina Omar ñëpp radiyallahu anhu biñ bëggee taal ndax dafa sedd jaaru xam nga seddaay foofu désert bi gis nga ah. li muy tàngi bëccëg nu ko raw lay sedde guddi ñu bëgg a jaaru Seydina Abdallah ibn Amr ñu laaj ko ndigal mu ne mukk kenn du fi taal dara waaw ci guddi gi mu bi mu nelawee noonu après mu gént mu gént mooy man yu génn ci moom léegi fajar jot mu tiim daal di jiite nit ñi affaire boobu daal am na ñoo xam ne neexu saa ñun ñu ngi jàpp suñu suñu njiit bi moom daa ndeke daa amoon janaaba mu ñëw tiim ba pare jiite ñu ñëw ci yonent bi bi mu ne mu ci guddi gi noonu bi Amru xam yow eh Amru moom la yonent saa saa jiital te moo xam lu tax ñu ñëw ne Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu xanaa déggoo mooy bi Amru ne kenn du fi taal biñ ko laajee digal mu bañ mu ñëw fekk Seydina Abu Bakar fi mu nekk ci mbooloo mi quoi ne ko yaa Abu Bakar waa mais gisoo li Amru def mu ne ko lan mu ne ko mais seddaay bi gisoo lim sedd ñu ngi ko laaj ngir ñu jaaru Amru bañ Seydina Abu Bakar xoolal rek huwa siddiq wallah <laughs> ku yeneen saa salaam jiital jamais Seydina Abu Bakar di ci wax dara bal da koy conforté ci nekk parce que xam na ne tànnii fu yonent bi la alayhi salaatu wassalaam moo ko tànn teg ko suñu kaw te xam na li tax ñun xamuñu Seydina Abu Bakar ne ko ah Seydina Umar ñëw mer quoi xoolu mu tere ñu ne du kii ak seddaay bi Seydina Umar euh, Seydina Abu ko yaa Umar ne yeneen saa salaam bu nee moo wax ñu topp ko kon nag bu dee dañoo ñëw laaj ko dangeen ngeen koo laaj ngir ñu jaaru mu bañ xam na li tax moom amr xam na li tax léegi daal yooyu mu fi def ci gàttal biñ def biñ ñëwee ci yonent bi saa salaam saxaaba yooyu yaay li ñëw am ban booloo nag ñëw nag kalaame ko yonent saa salaam <laughs> mais amru bon affaire jaaru bi wax ko ko wax ko tamit en plus le li gën a garaaw mooy dañoo jiite ba pare daa amoon janaaba dafa tiim Eh, yeneen saa salaam daal di koy woolu ne ko yaa <laughs> waaw laaj ko ne ko yow eh, eh, lu tax bi la sa gaa yi ne ñi sa àndandoo yi biñ la nee dañoo bëgg jaaru nga bañ mu ne yeneen saa salam parce ñu nekk territoire noon bi fi ñu nekkoon suufu noon bi la soreetuñu woon te lëndëm la woon boo xamante ne nii bés bés ah bu ñu taaloon noon bi day xam fi ñu nekk waaw waaw day xam fi ñu nekk te mën nañu embuscade day ndax lëndëm gi yow dégeer bi nga taal mais dañuy xam ne fii ay nit lañ Seydina Abu Bakar xool Seydina Omar yeneen saa sala bi ko laajee mu xool Seydina Omar Seydina Omar ko ba kon am na xam na <laughs> waaw waaw <laughs> kii xam na lu taxoon kon waaw léegi nag yeneen saa salam ne ko waaw eh, yaa Amr <laughs> beneen asallayta bin naas wa anta junub <laughs> waaw waaw waa amr yow da ngaa jiite nit ñi sallayta bi ashaabika wa anta junub ah Seydina Amr ibn al-As ne ko waaw jiite naa nit ñi fekk dama amoon janaaba waaw waaye yeneen saa salaam xam nga lu tax ma def ko ndax manuma woon ndox amoon na sax waaw ndox en fait saxaaba yi loolu leen ci gën a metti quoi mooy en plus ndox amoon na fi Amru tiim euh, euh, euh, ibnu As radiyallahu anhu pare mu ne yeneen saa salaam sii xam nga lu ma tere woon ma utiliser ndox mi inni sami'tu Allah wala taqtulu anfusakum inna allaha kaana bikum rahima waaw akbar <laughs> waaw mu ne parce que man damaa dégg yonent bi alayhi salaam borom bi di wax est-ce que Amru ibn al-As sami'a kalaam Allah dafa dégg yàlla di wax <laughs> pourtant yenn saa sa meew ko yaa ñeme yàlla yow mii li nga wax demewul noonu bii nit sami'tullah la ko damaa dégg yàlla muy wax mooy damaa jàng ci téeréem bi naan wala taqtulu anfusakum bu leen faat seen bopp inna allaha kaana bikum rahima boroom bi daf leen a yërëm lan moo nekkoon réaction yeneen tamit saa saam fa dahika rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa lam yaqul shay'a yeneen saa saam ree ko te waxul dara bu doon ne lim def du noon dina ko ne duuti mais la ree ko <laughs> mooy kii ku mata ngi moom man nay istinbat di génne atte yi ci xal xam al alquran li mu am ak ziwam bu amee ay kaa yu taxaw nan lay dégg alquran te pour daal leen la doon wax waaye ci njàpp fii ak sangu set la ko ëndi wal hadith qad rawahu al imam abu dawud <coughs> allah qad rawahu al imam Abu Dawud ci riwaaya Yahya ibn Ayyub an Yazid ibn Abi Habib an Imran ibn Abi Anas an Abdurrahman ibn Jubayr an Amr ibn al-As waaw radiyallahu anhu annahu qaala ihtalamtu fi laylatin baarida fi ghazwati zaati as-salaasil wa ashfaqtu in ightasaltu an ahlik fatayammamtu thumma sallaytu bi ashaabi as-subh fadhakaruu dhaalika lin-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam faqaala yaa Amr sallayta binnaasi wa anta junub fa axbartuhu billadii mana'anii min al-ightisaal wa qultu innii sami'tu Allaha yaquul walaa taqtuluu anfusakum inna Allaha kaana bikum rahiimaa fadahika rasuulullaah sallallahu alayhi wa sallam wa lam yaqul shay'an. Allah Allah. allahu akbar